ñu ngi woon ci ni nga xam ne muy libération yi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ne te ci lañu gise àtte yi nga xamante ne nii ñooy àtte prisonniers yi euh, ci lislaam waaye àtte euh, yi ñu waxoon ba fàttale ko ci jataay biy weesu muy ne yii may tudd këne xaakim bi ki jiite wala amir bi am na droit yii choix yii nii am na ko ci prisonnier yi soit mu ray leen comme ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhima ma yastaxiqaani walla mu daldi leen baal ne leen dem leen te du am benn échange jéggal nañ leen dem leen walla mu daldi leen téye ngir échanger leen ak ay prisonniers jullit yu yéeféer yi téye walla ñu daldi leen laaj li nga xam ne mooy xam-xam bi ñu am ñoom ñu daldi jàngale xam-xam boobu noonu ngir ñu am seen liberté walla ah ñu daldi joxe rançon loolu wax nañu mooy ñu joxe rançon kon yooyu noonu moom lañ gisoon muy àtte yi nga xamante ne ni ñoo ñëw waaye yii nii ci ghazwatu Badrin la wax mais am na yeneen àtte yoo xam ne yu concerne prisonniers yi incha allah bu ñu àggee ci xare yooyu lu mel ni Xaybar ak yooyu dinañ gis yeneen àtte yoo xamante ne ni day concerner avant même Xaybar sax dinañ ko gis incha allah dinañ gis yeneen actes yoo xam ne concerné na prisonniers yi waaye ñun liñ doon wax yi ñu tuddoon mooy yoo xam ne ñoo génne actes yu génne ghazwatu Badrin te concerné li nga xamante ne nii mooy prisonniers yi ah kon bi nga xamante ne lool am na muy gisoon nañu actes yooyu ah gisoon nañ ne Quraysh commencé woon nañ te kiy njëkk commencé ngir libérer baayam mooy al-Muttalib ibn Abi Wadaa moo ñëw daldi libérer ki nga xam ne mooy baayam waaye ginnaaw moom waa Quraysh nag ginnaaw biñ ne bu ñu njëkkante moom mu rocceeku dem libérer baayam waa Quraysh nag ah, ñu daldi commencé di dem ci lañ gisewoon woon Mikraz Hafs ci lañ ñëwee doon libérer ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr foofu lañu yemoon ñu ne tey dañuy àggale vague de libération yooyu nan lañu libérer prisonniers Quraysh yi yenn ñenn ci ñoom ah loolu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abihi di nettali mu ne wa xaddasanii abdullahi bni abi bakrin mu ne nettali na ma man imaam ibn isxaaq abdullah di doomi abi bakr ibn amr ibn xazm raxmatullaahi ala aljamic mu ne qaala mu ne mooy sëriñam boobu ne ah wa kaana fi l amru bn abi sufiaana saxr bn xarbin mu ne ko nettali ko ne bokkoon na ci prisonnier badar yi keroog ci kuffaaru quraychin yi ki nga xamante ne mooy Amr di doomi Abu Sufyan di Abu Sufyan mi nga xam ne Ibn Harb di Saxr Ibn Harb waxoon naa la ne Abu Sufyan yi dafa bari woon Quraysh waaye bii mooy ki ci gën siiw ci ñoom muy Abu Sufyan mi nga xam ne moom moo yoroon njëgg mi euh, jóge woon Sham moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon karfar mu rëcc bu faaru Quraysh ni génn entre temps far xare badrin daldi am abu sufiyaan boobu nag benn doomam di amr ibn abi sufiyaan di amr moom daldi nañ koy bokk na ci prisonnier badar yi keroog imaam ibn isxaaq ne wa kaanat ummuhu binta uqba ibn abi mu'ayt imaam ibn isxaaq ne ki nga xam ne nag moo doon yaayam moo doon yaayu doomu Abu Sufyaan jooju Amr yaayam doom la woon ci ba ibn Abi Mu'ayt mu ñu cor doqam ci yoon wi bokkoon ci prisonniers yi kooku loolu la imaam Ibn Isxaaq wax ne doomu ba moo doon yaay ci Amr ibn Abi Sufyaan ibn Harbin kanta imaam ibn hisham dane bal kaanat uxta abi mu'ayt mu ne moom d'accordul ak imaam ibn isxaaq lim wax foofu di abdul malik ibn hisham rahmatullah aley di imaam ibn hisham moom dane de doo ki doon yaayu doomi abu sufyaan boobu yaayam du doomu Uqba waaye sëru Uqba la woon di Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi la'natullah imaam ibn Hisham daal di ciy teg ne a ah, wa kaana alladhi asarahu Ali ibn Abi Talib mu ne nag ki nga xam ne moo jàppoon prisonnier keroog ci xare Badr jàppoon prisonnier Amr ibn Abi Sufyaan bii moo doon Seydina Ali asadullahi al-Ghaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa arda imaam ibn Isxaaq diñu nettali nag kooku moom naka lañ ko libéré di doomu Abu Sufyaan boobu ni Amr ibn Abi Sufyaan imaam ibn isxaaq ne wa xaddatani abdullah ibn abi bakr mooy càllale bi waxoon sànk mu ne wa xaddatani nettali na maan imaam ibn isxaaq raxmatullahi ala aljami abdullah ibn abi bakr di sama sëriñ di abdullah di doomi abi bakr moo ma nettale ah mu ne qaala mu ne comme que doomu léegi mooy day nettali am na lum la commencé woon ci xadiis bi kaana fil usaara amr ibn abi sufyan abi sufyan saxr ibn harb bokkoon na ci prisonnier badri yi amr ibn abi sufyan ibn saxr fa qiila lahu fa qiila li abi sufyan comme que ci prisonniers yi la bokk nit ñee ngi jëli seeni prisonniers di leen libéré ñu ne abu sufyan na harb ñoom mu nga màkk moom moom rawale na njëgg mi ba àgg bu yàgg dégg ne gañe nañ comme que nee woon na gaa yi dëpp leen faalewuñu ko Abu Jahl ne fuñ jaar dem kenn du dégg li Abu Sufyan di wax laa wax léegi mais moom dafa am ay mettit yu bari yu ko dal moom même bu dee fekkewu ko di Abu Sufyan mem ñàkk na ay àndandoom ñoom Abu Jahl ñoom ba ñoom ba ñoom ba ñoo ñépp ñàkk na leen ñu naan déet mu ñàkkati ay doom ba doomam ñu naan déet moo tax moom la ñuy gis ni léegi ñu ne ko mais yow fa qiila li abi sufyan ifdi amran ifdi amran ibnak ñu ne ko hé yow abu sufyan yow daal dafa mel ni gis nañ ni nit ñee ngi euh, dem di jëli seen euh, prisonniers yi di leen euh, libérer mais yow daal dafa mel ni euh, bon bougé woo mais tee nga demal boog nga nga nga mais racheter liberté sa doomu am rek xanaa doo toog rek bàyyi ko fa qaala Abu Sufyaan ayujma'u alayya dami wa mali qataluu Hanzalata wa afni Amra da'u fi aydihim yumsikuhuma bada lahum yi naan ko mais yow sa doom ji Amr mais doo dem danga koy bàyyi Medina gële mu nekk fa prisonnier mais Abu Sufyaan yow xoolal li ngay def mu ne leen hé ayujma'u alayya dami wa mali yéen foog ne man moos man Abu Sufyaan dinañ dajale sama kaw ñaari mettit muy dami sama deret ñu tuur ko keroog Badr wa Mali ba pare jàpp sama sama alal ma ñëw di leen ko jox man li ñu tuur sama deret keroog Badr rek doylu mooy lan ño mel nañ ne mais Abu Sufyan fekke woo ko ba ba sa dereet di tuuru mu ne mais xatalu Hanzala jullit ni ñoo rey sama doom Hanzala di Hanzala ibn Abi Sufyan mais ñoo rey sama doom Hanzala Badar ba pare loolu mooy tuur sama deret waa af di amran ma dem di ci tegaat dem di leen jox xaalis ngir libérer amr duma ko def waaye yow da'uhu fi aydihim bàyyi leen sama doom amr foofu na nekk ci seen loxo qu'il pourrisse dans le entre leurs mains <laughs> waaye man gis nga sama yoon newu ci man Abu Sufyan j'ai l'argent qu'il faut tout ce qu'il faut pour libérer mon fils Amr mais je ne le ferai pas laissez-le là-bas entre les mains des musulmans je m'en man Abu Sufyan ndax man duñ ma boole ñaari naqar jullit ñi duñ ma boole ñaari naqar rey sama doom keroog Hanzala sama beneen doom bi moom ñu daal di koy jàpp prisonnier may dem di joxe xaalis ñu bu ko defee di tuur sama deret ba pare jël yor sama xaalis du ma ko def ma ne bàyyi leen ko ci seen loxo ñoom maa badaalahum saa bu leen neexee bàyyi leen bu dee man ak man la Abu Sufyaan moom du ma ko libéré léegi nag ñoom ñoom ñoom ñi ko yor di jullit ñi waa Medina ñooy xoola ah. bu leen neexee nañ ko kidnappé à vie nañ ko téye prisonnier à vie voilà bu leen neexee nag bon ñu libéré ko mais man moom l'effort ne viendra pas de moi jamais au plus grand jamono Abu Sufyan ma leen di jox sama xaalis di libéré sama doom sama yoon newu ci da'uhu fi aydihim yumsikuhuma badalahum qaala mu ne moom Abdullah ibn Abi Bakr di sëruñu imaam ibn Isxaaq bi mu ne bi abu sufiyaan waxeeloo fa baynama huwa kadhalika mahbuusun bil madina léegi nag bon le temps passe doom ja moom amr ibn abi sufiyaan moom mu nga medina gaa yi ngi jël seeni prisonnier bàyyam ñëwul te nee na du dem bon mu ne fa nekk prisonnier ah bi mu newee noonu ci état boobu nga xam ne mooy bon dara demul dikkul ci mooy dossier wam quoi <laughs> dossier doo Amr ibn Abi Sufyan id xaraja Sa'd ibn Nu'man ibnu Ukkaalin ci la génne ki nga xamante ne mooy Sa'd ibn Nu'man ah Sa'd ibn Nu'man daldi génn ku ñuy wax Sa'd ibn Nu'man ah eh? imaam ibn Isaaq sëriñam bi ne axu bani Amr ibn Awf di mbokk waa bani Amr ibn Awf moom ci la génne mu'tamiran doon dem ngir dafi umra fi nga xam ne mooy Makka ah bi muy dem nag mais moom ci jullit ñi la bokkoon ci jullit ñi la bokkoon léegi moom muy dem Makka ngir aji mu ne wa maahu Murayya mu ngi àndoon ak benn benn femme benn as as as jigéen su ndaw lëhu boo xam ne moo ko moomoon Murayya loolu mooy tasxiiru imraa mooy imraatun mooy benn jigéen luñ naan as jigéen nag mooy murayya gisoon nañ tasxiir temps yële dañuy gis abdun ubaydun ainsi de suite moom di Saad ibnu Nu'man ibnu Akalin axu bani Amr ibn Awf thumma bani Muawiya moom moomu mu daldi génn ngir dem daal di euh, bon euh, euh, dem umra ji comme niñ ko doon defe umra dafa amoon yàgg na loolu aj ak umra loolu yàgg na léegi nag moom mu dem ndax jullit la muy dem tamit di aji comme araab yi sax dañ doon dem di umra ñoom abu jëlin ñépp wër nañ kaaba bi bon te jariñu leen nix zéro zéro dara kii nag jullit la woon boo xam ne dafa génn dem di umra ji ànd ak seen ndaw boo xam ne moo ko moom benn jigéen wa kaana shaykhan fi ghanamin lahu bin naqi'a mu ne nag mag la woon mooy ku mage la woon ci ay at jullit la woon mais dëkkul woon biir Medina mais ci biti Medina noonu benn bërëb buñ naan an naqi'a foo xam ne dafa amoon nag ay troupeau moom buur googu bu jege benn dëkk la bu jege Medina mais moom jullit la woon léegi nag mu jóge foofu di dem makk ànd ak ndaw soosu ndawam soosu dem di aji li nga xam ne mooy baytullahi alxaram mu jóge mu ne fa xaraja min hunalika montamira foofu la jóge di bërëbam boobu mu dëkk di ak naqi dem di umra ji di ziyaara ji kambatu sharifa zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne walaa yaxsha alladi sunia bi moom nag góor gi bi muy génn di dem mais xelam amul woon sax crainte xalaatul woon sax te tiitul woon que bu demee bon le ko fa nar a dal Quraysh du ko dal moom moom xelam sax traversé lam yadunna annahu yuhbasu bi Makka xamul woon ne éé ndekete gis nga bés bu demee Makka dañ ko fay kidnapé dañ ko fay jàpp ndax lu tax innama jaa mu'tamira ndax dafa ñëw ngir li nga xamante ni mooy umra wa qad kaana ahida qurayshan laa ya'riduuna li ahadin jaa xaajan aw mu'tamara illa bi xayr ndax li nga xamante ne loolu moom mooy góor géeg ñépp a ci yemoon mooy ne mbir la woo xam ne waa Quraysh loolu benn accord la mooy ne dafa amoon ay accord ak moom ak tamit arab yi ah këne képp koo xamante ni dañu jóge seen dëkk ñëw di umra si walla ngay agsi loo man di def gaay boo ñëwee foofu duñ la def dara mooy du ñu ñëw naan ah waa jii fum mu jóge rifaar kii moo ma defoon dëkk e, bés sàngam lii ñëw na ngir umra kon nag kaay ma daal di koy kidnapper wala ma daal di koy rey ndax ku defoon ngir ku ñëwoon ngir agsi walla kooku dañ ko doon ormal looloo tax même bàyyi may muy haj yi ñu doon jële ci dëkk yi di ko yóbbu ca Kaaba ga nga gis l'islam ñu naan dañ koy takkal loo xam ne dañ ko ciy xàmmee alxalaid yooyu ñu leen di takkal genre ay caq la bu ko defee même agresseurs yi nga xamante ni nii ñooy kar nit ñi ci àll bi buñ gisee xam ne lii kat ca Kaaba ga la jëm ku ci amas ngëm dese yow tuuti te sax ñi gëmuloon nañ ko doon respecté bu ñëwee ba nar a def euh, euh, song benn waaye buy voyage yor troupeau ñu xool gis signes yooyu ñu xam ne ah kii ca Kaaba ga la jëm ñu bàyyi ko rawatina nag nit ki ci boppam bu dee bëy xar yeeg yooyu ñu fay yóbbu la ñuy la buñ gisee ne fa la xamee ne fa lañ jëm ndax signes gis duñ ko def dara rawatina ki nga xam ne moo leen moom walla nit ki. Quraysh nag looloo doon accord bi ci arab yi que kenn du fa ñëw di agsi wala ngay umra ñu lay def dara ah. fa'ada alayhi abu sufyaan ibnu harb bi makka fa xabasahu bi ibnihi amr léegi nag abu sufyaan ibnu harb daal di koy kidnappé c'est fini kidnappé na ko c'est fini <laughs> mooy moom accord bi amoon bi masa am moom la xotti jàpp góor gi kidnappé ko léegi nag fa xabasahu bibnihi amr ne léegi comme que jullit nga yow yëgal leen ma jullit ñi yëgal leen ma Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam Medina gis nga gis nga paar yi nii du fi jóge kii maa ko maa ko jàpp Sa'd ibn Nu'man ibn Akkal maa ko jàpp ma ne prisonnier du fi jóge de fenn la fi dul jóge fekk fekk libéré ngeen ki nga xam ne mooy sama doom di Amr ibn Abi Sufyan mi ngeen jàpp waaw léegi moom moom tay mu leer moom <laughs> ba pare mu teg ci waqaala fii daalika moo Abu Sufyan mu daal di ciy sadd ay way nag ne arahta bni akkaalin ajibu du'aahu taaqadtumu laa tuslimu sayyid alkahla fa inna bani amrin li'aamun adillatun la in lam yafukku an asiirihimul kabla mu ne moom Abu Sufyaan mu ne arahta abi arahta bni akkaalin ne hee yéen waa kërum waa mbooloom waa ibn akkaal muy Sa'd ibn Nu'man ibn akkaal bi ndax abu eh, eh, ibn Isxaaq raxmatullah aley ah dane ci riwaaya bi gis nañ dane moom Saad ibn Nu'man ibn Akkal axu bani Amr ibn Awf di mbokk waa bani Amr ibn Awf la summa ahadu bani Muawiya di bokk ci waa banu Muawiya ndax moom ci waa Aws la bokkoon ndax turam mooy Saad ibn Nu'man ibn Zayd ibn Akkal ibn Lawdhan ibn al-Harith ibn ibn zeyd ibn malik ibn awf ibn amr ibn awf al ansaari al awsi léegi nag ci waa aws bokk mooy awsullah di waa lansaar léegi nag abu sufyaan ne leen arahtabna ak kaalib é eh, yéen mbooloom waa waa waa waa ibn akkaal mooy yéen jullit ñi laay wax ajibu du'aahu maa kidnappé man Abu Sufyan ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Nu'man ibn Akkal maa ko ne nuus fii ci Makka waaw aw ma dara lu ma ciy nëbbu laa wax léegi nag mu ngi nii lancé na appel de détresse la au secours lay laaj ndax pour mu jóge fi <laughs> bon yéen xamu ngeen sax ajibu ma ne é wuyu leen du'a aho wooteem gi mu leen di woolaa wax mu ngi woote au secours de maa ko ne nuus fii nii ñëw leen jël si ko ndax yéen da ngeen jël taa xattumu àla tuslimu sayidal kaala baax na <laughs> téy leen dangeen a jël ferme décision ferme daal di d'accord dëppoo que ne du ngeen libérer ki nga xam ne mooy sang boobu nga xam ne mag la di kilifa fa inna bani amr yéen waa bani amr ibn awfin ci benn riwaaya beneen bi mu ne wa inna bani amrin li amun adillatun beneen riwaaya fa inna bani amr ibn awfin adillatun waaye waa bani amr ibn awf mi kii bokk di sandem na ak kaar waaye ñu ñu ñu torox lañu bu ñu ñëwul la in la ya fakk ya fukku an kabla bu ñu ñëwul ngir fexe détacher chaîne yi ma ko chaîne léegi nag ah li nga xam ne nag ci la Abu Sufyaan wax lool sadd way yooyu gaa yi daal di koy dégg mooy waa banu amru jot ci loolu ndax yooyu buñ ko masoon a def doon dañuy fexe nga yëg nga yëg ko ndax c'est retentissant Abu Sufyan jàpp nañu doomam ah, Amr ibn Abi Sufyan nee woon na téye leen ko ci seen loxo waaye yow na pourrir ci seeni loxo man sama yoon newu ci du ma boole du ngeen boole sama deret ak sama alal rey sama doom Hanzala fii ci Badr ñu naan déet ngeen ñëw ci dinaan da ngeen leen di jox pres euh, rançon pour sama pour sama doom prisonnier duma ko def léegi nag mooy yii mu jàpp waa ji ba pare yónnee euh, wax sadd wa way yooyu ah léegi nag wa masha banu amr mu ne qaala wa masha banu amr ibn awf ila rasulillah sallallahu alayhi fa axbaru xabara waa banu amr ibn awf biñ jotee ne ah seen seen mbokk mi kat tey kilifa di mag di Sa'd ibn Nu'man ibn Kal moom kat radiyallahu anhu yi daal dinañ koy kidnapé Abu Sufyan ba pare sàdd ci way di wax lii di ñu ŋàññ ni ñun ñu ŋàññu ñu ŋàññuñu lañu ñu ŋàññu lu lañu ñu torox ta bayadi lañ bu dee defuñ dara ngir libérer ki nga xamante ne mooy seen prisonnier bi ma jàpp loolu mooy lan seen otage bi koo la du prisonnier prisonnier ci guerre lay jóge mais lii otage la mooy lii mooy pression la boo xam ni Abu Sufyaan moom de façon ne wax na leen lu leer léegi nag ah waa Banu Amr ibn Awf ñu daal di dem fam ñu daal di dox jóge seen dëkk an naqe dem soriwul Medina noonu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu wa fa axbaru xabara ñu daal di koy nettali xabaaram li xew ci ay mbiram que ne dafa dem Makka di di umra ji Abu Sufyaan jàpp na ko ñu naan déet mu sadd way yi léegi nag biñ ñëwee ñu wa nox ko lool ba pare wa sa'aluhu an yu'tiyahum Amr ibn Abi Sufyaan léegi nag ñu daal di koy ñaan laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ah léegi nag ñun comme que nii la deme ñun dañoo bëggoon nga daal di ñuy jox ki nga xam ne mooy doomam ji moom Abu Sufyaan mi téye suñu mbokk mi nga jox ñu boroomam ji Amr ibn Abi Sufyaan fa yafukku bihi saahibahum bu ko defee ñu daldi ciy mën a dem libérer ki nga xam ne mooy seen mbokk mi di Sahl ibn Nu'man ibn Akkal radiyallahu ta'ala anil jami' loolu lañ def proposition yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko mbir yi nii la demee ñun nag kon dañoo bëgg nag nga daldi ñuy jox kii nga xam ne mooy doomam moom Abu Sufyan bu ko defee ñu daal di dem euh, échanger ko ak ki nga xamante ne mooy suñu kilifa gi di Sa'd ibn Nu'man ah bi mu defee lool fa antahum nabi yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daal di leen jox Amr ibn Abi Sufyan fa ba'athu bihi ila Abi Sufyan fa xallaa sabila Sa'd léegi nag ñu daal di ñëw ci Abu Sufyan ah jël léegi doom ji yonent bi alei saatu salaam jox na leen ko ngir ñu dem def la ngir ñu daal di daal di dem daal di leen ah échanger daal di koy échanger ak ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Nu'man di seen mbokk bam ba ñu àggee Makka daal joxe affaire yi ah ci la Abu Sufyan nag joxe doom ji ne ko ah Amr ngi amr mu ngi nii léegi euh, dañoo bëgg nag nga daal ñuy jox ki nga xamante ne nii mooy suñu kilifa gi nga jàpp Abu Sufyaan daal leen di door a jox waa ji jël doomam gis nañu kon fii nii euh, bokk na ci àtte yi ñu waxoon ci àttee prisonniers yi mooy këne mën nañu ko échanger wokk na ci yi nga xam ne mooy àttee prisonniers yu daw ba l'islam mooy man nga ko imam bi mën naa décider ne dañ koy échanger ak beneen prisonnier wala yeneen prisonnier waxoon naa la ne yooyu yëpp nag ci ghazwatu Badrin bii la génn yeneen àtte yi ci wàllu aju ci wàllu prisonnier yi nañ ci ñëw ci yeneen yi euh, euh, euh, munaasabaat muy yeneen yoo xam ne foofu la gën a yelloo fa la feeñe mais bii muy kon ci àtte yiñ ñu joxe waxoon nañ ni au fur et à bu ñuy gis na ko la ñuy libérer prisonniers dinañ gis benn par benn ci àtte yooyu ñu ne woon lii mooy àtte prisonnier benn ngi bu ñu gis mooy Saad ibnu Nu'man ibnu Akkal bi ñu ko jàppee bi ko Abu Sufyan jàppee ah doomu Abu Sufyaan yi nga xam ne moom lañ jotoon a jàpp ah, prisonnier di Amr ibn Abi moom la Yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di joxe ngir ñu libérer ab jullit di Seydina Sa'd ibn Nu'maan ibn Akal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aali firdawsi maskanahu wa ma'waahu imaam ibn isxaaq ba léegi raxmatullaahi aley mu ñuy nettali ba léegi ci ni nga xam ne noon lañu libéré yenn ci prisonnier badri yi ginnaaw kon bi ñu gisee libération wu amr ibn abi sufyaan saxr ibn harb di amr di doomi abi sufyaan ni ñu ko libéré mooy échange de prisonnier da sax du échange de prisonnier mooy échange de prisonnier ak benn ab aw otage imaam ibn isxaaq di ñu continuer mu ne wa wa qad kaana fi l usaara abul aas ibn rabi' ibn abdil uzza ibn abdi shams ibn umayya xatanu rasulillah wa zawju ibnatihi zeynab mu ne bokkoon na ci prisonnier yooyu yu badar yooyu ki nga xam ne mooy Abul Aas dañuy wax Abul Aas di wax Abul Aas yi ibn Rabi'a ah te lool gisoon nañ bi ñuy doon gis ci wàllu Éthiopie ba gaay yi demee waxoon nañ la Amr ibn al yi dañuy wax Amr ibn al-Aas wax Amr boo ci wax baax na kon moo doon abul aas wala nga ne abul aas yi ibnu rabii di doomi arrabii ibn abdil uzza arrabii boobu di doomi abdil uzza ibn abdi shams di doomi abdi shams abdul uzza di doomi abdi shams ibn abdi manaaf di doomi abdi manaaf a al abshamiya al abshami waxoon nañ la mooy Euh, abdu ci waa bani abdu shams duñu wax al abd abd shams yi déedéet abd shami ab shami mooy ci waa kojub bani abd shams la bokk te moom mii di abul yaayam moo haala bint xuwaylidin yaayu abul aas radiyallahu anhu moo haala haala di doomi Xuwaylid di sëru ki nga xamante ne nii mooy sayyidatuna Xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha yaayu Abul Aas yaayu Abul Aas sëru yaay Xadiijatu la bintu Xuwaylid ñoom ñépp Xuwaylid day seen baay muy haala ak ki nga xam ne mooy as-sayyidatu Xadiija awwalu man amana bi bi rasuuli sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha mu ngi suñu yaay Xadiija moo njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu salaam sëram nag moo juróon Abul Aas Abul Aas nag moom eh, boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute ci turam az-Zubayr ibn al-Bakkaar ibn alayhi dane moom Abul Aas te dinañ ko gis ci biir radiyallahu anhu dafa newoon koo xam ne ku ku ku ku ku ku ku wóor la woon moo tax mu ne moom az-Zubayr ibn Bakkaar raxmatullah alayhi kaana yuqaalu lahu al dañ ko doon woowe al-Amiin comme niñ doon woowee yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu nekkee Quraysh bi mu nekkee Quraysh lan lañ ko doon woowee mooy laata muy jot révélation bi ñaan lañ ko doon woowe ñu ko doon woowe al amin muhammadunil amin Allah ndax dafa wóoroon abul aas mi dafa wóoroon ba dañ ko doon woowe ki nga xamante ni dañ ko doon wax al amin est-ce loolu rëy na de turam nag dañ cee wuute am nañu ne que moom Abul Aas Laqiit la tudd xam nga Abul Aas mooy bàyyi al Aas wala Abul Aas yi am ñu ne euh, laqiit la tuddoon a euh, am ñu ne az-Zubayr la tuddoon am ñu ne muy ñaareel wax Hushaym la tuddoon am ñu ne Mihsham Mihsham la tuddoon am ñu ne déedéet mi bi ngay def mu mu ha haa bi ah bi mooy sukun bi nga def ko fatha après shin bi nga daal di koy kasra muy lan mu ha shim am nañu ne muhashim muhashim la tuddoon pas mihsham am ñu ne non non non noonu yaasir la tuddoon am ñu ne yaasin yaasir am ñu ne yaasin kon gis nga moom moo tax daal li ñu xam ci moom mooy Abul Aas loolu moom mooy li nga xam ne foo ne mooy Abul Aas yi wala Abul Aas ñépp xam ne Ibn Rabi' Ibn Abd Shams al-Abshami radiyallahu anhu ñu xam ne moom la ndax dina mujj tuub moom ci prisonnier Euh, Badri dina mujj tuub après euh, moom nag dafa ne woon koo xamante ne nii avant ñuy yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam avant muy jot révélation bi mbokkam xaritam la woon mooy amoon nañu euh, ay xarit lañ woon loolu az-Zubayr ibn Bakkar moom moo ko nettali ne xaritu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la woon laata a euh, li nga xamante ni mooy muy woote ci lislaam bariwoon na sax loo xam ne luñ doon paase ay ngonnal doon nekk ñoom ñaar ci kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal koy may ki nga xam ne mooy doomam di Zeynab bint rasulillah ginoona màgg mag ginoon a ci doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yu jigéen yi muy as-sayyidatu Zaynab moom mooy ki nga xamante ne nii moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon may am na nag riwaaye yu ne moom Abul Aas euh, yaay euh, ba nu mu tudd bàjjanam muy non tantam di yaay Xadiija radiyallahu anha moo proposé yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu may Abul Aas ki nga xamante ne nii mooy doomam di euh, Zeynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha léegi ci noonu lañ ko may woon moom kan doomu yonent bi aleyhi salaatu wa bi gën a mag ci doom yu jigéen ñi di sayyidatu Zaynab radiyallahu anha loolu avant avant lan avant révélation bi ah bi nga xamante ne nag loolu am na bi lislaam ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam woote ay doomam yépp tuub ay doomam yépp tuub mu bokk ci ngëneel xéewal yu mag yi suñu boroom defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax c'est pas évident nga am ay doom di woote yonent nekkub yonent di woote ci yàlla ñoom ñu gëm ne yow yonent gis nañ doomu yonent yàlla nuux ba alayhi salaatu wasalaam moom gëmul baayam pourtant baayam fi ki ko meññ fala leer gi balle mais pourtant mais gëm ko ba keroog ba déluge bi ñëwee da ko daldi fàdd kaay ànd ak ñun mu naan bàyyil ma nekk fee ci montagne mu ne ko laa asima laa asima yow la laa asima al yawma min amrillah tey moom amul dara looy muccal ci li nga xamante ne nii mooy mbiru yàlla ndoxam nii ku àndul ak man duggul sama gaal gi mu bañ moo tax c'est pas évident yonent Yàlla Luut moom soxnaam jabaram mais gëmu ko gëmu ko imraata nuuhin wa imraata Luut kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihiin fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina Allaahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a ddaaxiliin muy wa daraba allahu mathalan imrata nuuxin wa imrata lut soxnaay yonentàlla nuux moom moom moom soxna seeg doom si yépp gëmuñu mais yonentàlla lut kadhalika naka noonu alayhim salaatu wassalaam soxnaam gëmu ko moo tax c'est pas évident suñu boroom nag defal yonent mi alayhi salaatu wassalaam doomam yépp daal di tu moo tax Abul Aas kii euh, euh, sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di tuub mais Abul As moom ci boppam tuubul moom mu daal di des ci li nga xam ne mooy kéeféram gi nga xamante ne nii ci la newoon muy diine waa Quraysh ah, léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la eh, eh, eh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk Màkka di woote waa Quraysh nag daal di mer ci affaire bi euh, te lool jotoon nañ ko gis ñu ne bon léegi ce qu'on va faire euh, mooy comme que Seydina Muhammad bi alayhi salaatu wassalaam waxoon naa la ñoom moom duñ wax Seydina mais ñun la taj'alu du'a an-nabi baynakum ka du ka du ka du'a'i ba'dikum ba'da buur yàlla moo ñu digal ñun ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam buñ koy woo di jaar ci turam ñu xam ne nag du koo xam ne dangay ñëw di sàllawlu aw turam naan Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu waxoon nañ la ne moom bu doon a saxaaba moo ne sa wet fëgg na la kurpeñ bu yàgg nga waxoon naa la kon ñi nga xam ne ñun ñoom lañ jàpp ne ñoo gën ci ñun dee nañu bu yàgg ndax ay kaawu yu leen di ay ay ay kaawu yu leen saxaaba yu di dóor radiyallahu anhu ndax ñoom muhammad rek lañuy wax skay sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad ah léegi waa Quraysh ne bon gis nga ni ñuy def mooy nañ leen préoccupé loo Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba dootul talati di ñu woo moo yéen Quraysh nu ngeen koy defe ñene mais c'est simple c'est simple comme bonjour gis nga doomam yi mu maye ci Quraysh yépp nañ fexe képp ku mu may doom faseel acaa képp koo xam ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam may na la doom fase ko bon abu euh, lahab daal di dem ci ñaari doom yi fekk euh, bon da leen a mayoon kan oh, euh, yonent bi alayhi salaam da leen mayoon ruqaya saydatu ruqaya léegi abu jahlin abu lahab abu lahab daldi dem ci doom yooyu nag ne leen sama bopp sama bootuñ laalee mooy bokkatuñ dara deñ naa ci yéen deñ ngeen ci man deñ naa ci yéen te yéen deñ ngeen ci man fekk fasewu ngeen doomi muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam foog ngeen fas ko ah, gaa yi daal di koy fase muy utbatun utaybatun kaana qad ihtawa ya ruqayyata umma kalsuumin min an-nujumi wa faaraqa dhayni an-najm an-najmayni idh nazalat tabbat yadaa boobu boroom xilaas di wax aw kama qaal muy utbatun ba ñoom ñaar la yonent mi alayhi salaatu salaam da leena mayoon ki nga xam ne mooy doomi abu lahab yi di utba ak utayba di ruqayya ak umm kalsum waaye jaay daal di leen euh, euh, fase ci li nga xam ne moom lañ leen wax ne leen fase leen leen bu ko defee loolu da leen di ko préoccupé léegi nga xam ne doomam yépp def ci moom bu xëyee nag am problème mu àddinaam moom doomam yu jigéen yi nga xam ne ñépp fase nañ leen ay jeeg rek lay yorati léegi voilà léegi abu abu lahab dem wax lool doom yi def bon après ci la euh, kiy ñëw waa Quraysh daal di ñëw nag ne nañ dem ci Abul Aas ndax fii mu ne Abul Aas rek ka ci des Ruqayya ak Ummu Kalsum temps yooyu Sayyidatu tollul fu ñu koy maye radiyallahu anha kenn mayewu ko woon te ba léegi nii ci siira bi gisuñ ne maye nañ ko léegi eh, waa kii ne waa Makka waa Quraysh temps yi yonent mi aleyhi salaatu bu nga Makka foofu laata muy gàddaay ñu ñëw nag ci Abul ko hé bon yow Abul Aas ñun Quraysh lii lañ décidé mooy dañoo bëgg nga daldi euh, fase kii nga xamante ne nii mooy doomu Seydina Muhammad bii di Zaynab fase ko loolu mooy ndigal li mooy li nga xam ne mooy décision bi moom lañ jël ñun Quraysh Abul As leen ngeen ne lan da ko é eh, Abul As t'as bien euh, dégg nga li ñu wax dañu ne faseel ki nga xamante ne nii mooy sa doom kii nu mu tudd euh, doomi Seydina Muhammad bi nga denc lañ bëgg nga fase ko waay léegi nag ñu ne ko ñu ne léegi waa Makka mooy gaa yi nag dañu muus paawu Quraysh yi mooy ne bu ñu la tegalee na après nag dañ la fay tegal beneen affaire ñu ne ko yow ambulance <laughs> non gars yi non paa yi ñoo neex paa yi ñoo <laughs> ñu ne ko léegi mel ni mel ni mel ni dañuy daan ah bu ñu nee nag diw faseel sa sa soxna nag ah mooy bon dinañ dina xaar nag bon di ñu ñu proposer ko kenn ñu ne ko waaw kay léegi nag ñun nag lii lañ lay proposer gis nga fase ko talliq talliq bint muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nunkihuka ayyu imra'atin min qurayshin shi'ta gis nga ma ne faseel doomi seydina muhammad yi alayhi salaatu wassalaam boo ko defee ñun quraysh ñoo la resal ñun resal nañ la léegi gis nga quraysh ñun ñoo la resal nga xool nag gis nga quraysh bon xam nga ñun ñooy les arabes ah Quraysh gis nga fii léegi nag yow moom ci yow la des xoolal soxna bu la neex ci biir Quraysh donc ñu daal la koy may mais à condition nga fase Zaynab bii di bint Seydina Muhammad fase ko sallallahu alayhi wa sallam fase ko après nag booba nag boo ko defee nag ci nga nag mën a amee nag lii nag ñu la wax léegi ah bi nga xamante ni nii ci lañ wax loolu mu ne leen non non man duma ko def fenn laa ko dul def non non kenn laa ci dul fase du ma fase doomu Zaynab mi ngeen wax duma ko fase ak lu ngeen mën a wax dara laa ko dul fase moo gaay wax wax mu ne fasewul fenn laa ko fasewul jënd dara du ko jënde femme bu ngeen mën a indi indi leen Miss Quraish bu ngeen amee miis indi leen Miss Quraish laa wax man Abul Aas damaa fasewul way way gaay yéen dangeen a feebar wala la yéen daal da ngeen foog ne daal affaire moo affaire affaire eh, affaire soxna daal affaire ay da toog daal ñu naan la ay comme si comme si ku yoroon ay ay ay ay am marchandise aca changeel kii ñu euh, faseel kii ñu fase mu ne leen ma ne laa wallahi inni laa ufaariqu saaxibati wa maa uhibbu an lii bimra'ati imra'atin min quraysh mu ne maa ngi wat ci yàlla ne fenn laa dul tàqale ko sama soxna bii di Zaynab radiyallahu anha te lu leer yéen sangu Quraysh yi ak seen délégation gis nga wama uhibbu anna li bi imraati imraatan min Quraysh te gis nga moom mii Zaynab mii ngeen naan ma fese ko radiyallahu anha gis nga damaa soxlawul bëgguma bëgguma échanger ko femme bu ngeen mën a indi ci Quraysh na doon bay ku man di doon ku mu man di doon man duma ko jëndee sama soxna si jàll leen fële moo tax nag yonent mi alayhi salaatu wasalaam da ko doon moo tax imaam ibn Isxaaq ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusni fi sihri xayra fii ma balaghani mu ne moom imaam ibn Isaaq moo tax nag yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon tagg di ko wax lu rafet di ko seedeel lu baax ci goro goro ngor ngoro gi dox seen diggante imaam ibn Isaaq ne ci li nga xam ne moo ma jote waaye xadiis boobu bu wér la moom da ndax imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy soloo ñu xadiis bu wér boo xam ne insha allah dinañ ko gis nii ci tarjama bi ci biir tarjama seydna abul aas ibn rabi ibn abdi shams ibn abdi manafin al abshami radiyallahu anhu ah moom nag moo ba léegi nii ba léegi nii loolu dinañ ci ñëw muy kon noonu la ne woon mag fidèle ne man sama yoon na ci damay téye sama sama soxna fenn yéen seen politique de mettital Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu leen foog na ci man ngeen di jaar seet leen keneen léegi bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay moom mu des Makka ak soxnaam di Sayyidatu Zeynab radiyallahu anha xam nga ni nga ne mais Zeynab jullit la radiyallahu anha nga ne waaw mais Abul As danga ne yéeféer la duubul waaw ñoo mais yonent ma ne saab saab daay noonu te alxuraan ne ju yéeféer bu jullit bu jigéen yéeféer bu góor manu koo takk la waaw loolu de moom ñu ne la loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci biir lii nii dinañ ci ñëw mooy sa constat bii nga def téye ko bu baax très bien c'est bien yow li nga def lu baax la loolu day wone ne yaa ngi suivre te yaa ngi seetlu waaye nag dinañ tontu ci sa laaj boobu ci sa questionnement boobu insha allah léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu gàddaayee Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ghazwatu Badr amee ñu jàpp Abul Aas ci prisonniers yi ñu jàpp ci kuffaaru Quraysh yi ndax moom ci ñoom la àndaloon moo tax imaam ibn Isxaaq ne wa na ci prisonnier Badr yi yi ñu jàpp kero Abul Aas ibn Rabi' ibn Abdil Uzza ibn Abdi Shams xatanu rasulillah wa zawj ibnatihi Zaynab mu ne keroog de bokk na ci prisonnier yi de guerru Badr yi Abul Aas di doomi ar di doomi Abdul Uzza nekk xatanu rasulillah mooy goro yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la woon di jëkkëru doomam ju mag ji gën a mag ci jigéen ñi muy sayyidatu Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu taala anhu wa arda keroon nag imaam ibn Hisham nee na asarahu Xiraash ibn Simma ahadu bani Haram mu ne ki nga xamante ne moo jàpp prisonnier Abul Aas kero def ko prisonnier mooy Xiraash ibn Simma ibn Amr ibn al-Jamuh ibn Zayd ibn Haram ibn Ka'b al-Ansari as di xiraash la tuddoon di doomi as-simma di doomi amr amr di doomi aljamuh aljamuh di doomi zayd zayd di doomi xaram xaram di doomi ka'b muy al-ansaari as-salami bokkoon ci waa banu salima moom imaam ibn eh, eh, ki nga xamante ne nii mooy imaam ibn hisham nee moom di ahadu bani xaram gis nañ ci maama mi moom mooy ki nga xam ne moo jàppoon nag keroog Badr Abul As moo ko def prisonnier imaam Ibn Isaaq ne wa kaana Abul As min rijaali Makka al-ma'duudiina wa amaanatan wa tijaaratan mu ne moom Abul As mii nag ñu jàpp prisonnier nag Makka gis nañ lam fa nee woon dafa bokkoon nag ci ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñi nga xam ne doon nañ leen citer parmi ñi nga xam ne ñoo ëpp alal Makka waaye ñoo gën a wóor wax nañ la sànq que a az nee na moom rahmatullah alayhi que ne dañ ko doon woowe al amin ki wóor muy Abul Aas ibn Rabi' koo xam ne bokkoon na ci ñun fa doon lim ci bari alal waaye wóor am kóolute wa tijaaratan waaye tamit boroom commerce la woon keroog nag biñ ko jàppee prisonnier moom Abul Aas ah moom nan lañ ko libéré loolu la imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi di nettali mu ne wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibn abdillah ibn zubayri an abihi abbaad an aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat moom yaa Aysatu radiyallahu anha mu ne lamma ba'athat imaam ibn Sa'd dane wa haddathanii nettali na ma Yaxyaa di sama sëriñ di Yaxyaa ibn Abbaad di doomi Abbaad ibn Abdillah Abbaad boobu di Abdillah Abdullah di doomi Zubayr xawaari rasuulillah radiyallahu ta'ala anhum an abiihi mu jële ko ci baayam muy yaxyaa jële ko ci abbaad an aïsha te muy xadiis boo xam ne gis nga càlla la bi rafet na rafet na rafet na maasha allah maasha allah maasha allah yaa aïsha ne radiyallahu anha lamma ba'athat ahlu makkata fii fidaa'i asraahum fii fidaa'i asraahum mu ne bi nga xam ne ci la waa Makka mooy ci liñ ne nii di yónnee ngir libérer ñi nga xam ne ñooy seen prisonniers yu ñu jàpp Badr eh, mu ne ba'athat Zaynabu bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi fidaa'i Abil Aas bi maalin wa ba'athat fiihi bi qilaadatin lahaa kaanat Xadiijatu radiyallahu anha adxalatha biha ala abil aas xiina bana alayha ah ñépp a ngi libéré ji seeni prisonnier ba mu des Abu Sufyan gis nañu wàlla moom ni mu def ba jot prisonnier wu moom def na ko affaire prendre prendre en otage mais léegi nag Abul As nag moom kan moo koy libéré mu ne moom yaa Aïsha radiyallahu anha keroog bi nga xam ne ci la waa Quraysh nag di jëli di libéré si ñi nga xamante ne nii ah, mooy ñooñu seen prisonniers yi mu ne ba'athat Zeynabu ci la sayyidatu Zeynab bint rasulillah di doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la yónni comme que mu nga woon màqala la woon moom bi ñuy gàddaay yi gàddaayul dafa ne woon foofu ak jëkkëram nekkoon jullit jëkkëram di yéeféer ba ñëw sax jóge Badr jóge Quraysh ñëw di xeex si Euh, contre lislaam keroog léegi nag ah sayyidatu Zaynab daal di yónnee alal ngir racheter ki nga xam ne mooy liberté jëkkëram di Abul As wa fii fiihi ci alal jooju mu yónnee woon mu boole ci bi xilaadatin benn caq lahaa boo xam ne moom yaay Zayn sayyidatu Zaynab radiyallahu anha moo ko moomoon waaye caq boobu kaanat xadijatu adxalatha biha ala abi al-aas xiina bana caq boobu mu boole ci alal ji mu joxe ngir racheter liberté jëkkëram ji di abul aas bi mu yónnee moom ñëwul jógawul màkk sayyidatu zaynab ñëw ci baayam ci yonente mi alei satu ne ko sama alal alal jaa ngi nii léegi libéréel sama jëkkër déedéet daf ko yónnee euh, léegi bi mu defee lool mu yónnee alal ji boole ci caq boo xam ne yaayam di sayyidatu Xadiija radiyallahu anha moo ko joxoon keroog ba muy sëyi kër Abul As ba ko ba mu ko mayee muy sëyi ba muy sëyi keroog yóbbal ba mu ko jox bokk na ci benn caq bu mu ko joxoon boo xam ne yaa Xadiija ko moomoon daal di koy jox doomam jooju Zeynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an ali Euh, bayt léegi mu boole waale ci